abwaabu zuhd bunt dëddu an rasulillah dëddu àddinaak bunt yooyu nag ñu koy jële liñ fi indi lépp ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam baabun bunt maa jaa li dikk fi sabri ci muñ alal balaa ci natt yu dal nit mu ne xaddatanaa qutayba wal imaam at-Tirmidhi mu ne haddathana Qutayba muy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ath-Thaqafi Abu Raja al-Baghlani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettal nañu Hammad ibn Zayd de Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Azdi al-Jahdami rahmatullahi alayhi Abu Isma'il an Asim ibn Bahdala mu jële ci Aasim ibn Bahdala ah Abu Bakr rahmatullahi alayhi an Mus'ab ibn Sa'd mu jële ci Mus'ab di doomi Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anil jamii' an abiihi mu jële ci baayam di Sa'd ibn Abi Waqqaas Maalik ibn Wuhayb Abu Isxaaqa rahmatullahi alayhi xaalu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annahu qaala mu ne qultu yaa rasulallah nee na man Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas dama wax yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li ayu nnaasi ashaddu balaa ana kan ci nit ñi ñoo gën a tar nattu qaala nee na yonent mi aleyhi salaatu wassalaam tontu ma ne ma al anbiyaa ne ma yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam summa ginnaaw ñoom al amsal fal amsal summa al amsalu fal amsal topp ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru waaw mooy coow li coow li coow li coow li ku la gën a niru yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam moo la gën wala kaana ismuhu patrika waaw ah, bu dee Patrick la tudd yow nga tudd Seydina Muhammad waaye eh, qu'est-ce que tu veux tu veux que yow parce tudd rek yaa gën waaye non ah, non non non mbir mi newul foofu ah non bu doon foofu la ne ñun ñëpp xam nañ ne Seydina Siddiq amoon na doom ji tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu muy Muhammad ibn Abi ñaari nit taxawuñ di xalaat naan moom bàyyam ku gën moo tax mbir mi newul ci tur yi kese kese déedéet ku la gine niru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo la gën walaw kaana ismuhu zongo même bu dee zongo la tudd zambe sororoxo patrika ñoxora nu mu mën di tudd ni mu sant ak lépp waaye lu mu leen neex moo la gën même bu dee ne yow shérif nga shérif nag moo gën a moo tax mayem foofu waaw même bu dee ñun li ñu miin noonu nga sant wala sa maam sëriñ la woon wala sa baay sëriñ la woon ma ne ki la gën a niru yonent yàlla bi saa saa moo la gën yonent bi aleyhi salaatu salaam ma ko wax wa huwa saadiqul masduuq alayhi afdalu salaatu wassalaam qultu dama ne man Sa'd ibn Abi Waqqaas dama laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah ayyu naasi ashaddu balaa ana kan ci nit ñi ñan ci nit ñi ñoo gën a tar mu euh, nattu mu ne al anbiyaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam summa al amsalu fal amsal ginnaaw ku gën a niru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam topp ku leen gën a niru waaw compétition bi yëpp loolu la ana fan la yeneen timaale saam tegoon sama tànkam ba teg ko lool loolu la ci biir ci biti ngay fexe di niroog moom waaw da ngay ba yow da bokk ci copie copie yi nga xam ne moom la wasaare moom la def ci àddina bi moom alayhi salaatu wassalaam nit ñoo xam ne boo leen di gis alladhina idha ru'u boo leen di gis rek zukirallah boo leen di gis di tudd yàlla di fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala ndax dañ lay branché ci saa si boo leen di gis di fàttaliku borom bi waaw nit ki gën sàggan ci kaw suuf bu toogee seen jataay wala mu gis leen càgganamte gam meloon da koy deñ wala même bu ko gisee ci mbedd mi du bëgg mu gis ko parce que ni mu soloo bëggul mu gis ko parce que lan ñooñu ñooy ñi nga xam ne boo leen gisee zukirallah buñ leen gisee rek dañ lay fàttali borom bi waaw wala foo leen gise tudd yàlla foo leen gise ñu fàttali la borom bi la fi indi waaw waaw nga xam ni nit la koy doon di dox ci kaw suuf nekk kuppi wu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ci yéreem yooyu muy solal ku ko neex waaw yal nañu ci soral yoo xamante ne nii duñu rafle ilaa yawmi diin amin ah nekkul ci ay secret sàngam ak yooyu de gis nga liñ fi bàyyi nii sunna yi ñuy xeet ñun yii lii mu fi bàyyi as sunnatuhul mutahhar liñ fi bàyyi nii ñu xeet ko ba jàpp ne sax liy wane ne kawe nañu mooy ñu bàyyi ko fi nekk ci yu compliqué walla iyaazu billah loolu nag ñu jàpp ne c'est trop simple waaye wiri warula nekk fii foofu loolu nag moo lay may nga am nga bokk ci ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaam dañ lay solal da di solal loolu bu kenn yaakaar ne feneen ngay amee loolu doo ko fa amee waaw sunna yii euh, euh, euh, tuddal leen ma kenn rek ku ngeen xam koo xam ne nitu yàlla xaqan la boroom xam-xam boo xam ne aalim rabbaani xaqan la koo xam ne wuute na ak li yonent bi alayhi salaam meloon mu mel leneen wala muy doxale neneen ba pare nekk moom koo xam ne ku mat la doo ko gis waaw doo ko gis kon summa al amsalu fal amsal waaw te ñooñu saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ci tegu ginnaaw yonent yi alayhimu salaam moo tax nattu bi ñu fekke ñoom keneen ku dut ñoom fekkewu muy fii ñu toll di faatu ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam keneen ku dul ñoom fekke woo ko te mooy nattu bi gën a rëy bu dal xeet wi ñoom ñi nga xam ne ashaddu balaa ayu naasi ashaddu balaa muy yonent yi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw kan as-saalihuun ngam doon wax fële mooy al amsalu fal amsal thumma al amsalu fal amsal topp ku gën a ku leen gën jege topp ku leen gën a jege ñi leen gën jege ñooy ñi ñu yaral seen bopp te ki dàqa yar ku masa taxaw ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñamu yar nattu bi leen dal masula dal keneen mbindeef ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wassalaam moo tax ñooñu ñoo gën ñépp waaw Allahu akbar mu ne fa yubtala rajul yonent ma lay saar saa may wax wal xadiisu qad rawaahu al imaamu Ahmad wa kadhalika al imaam ibn Maaja boo demee sunanu Daarimi it mu nga fa waaye ñu ngi ci riwaaya al imaam at-Tirmidhi yu Abu Isa rahmatullahi alayhi ci hadiis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bim ne dama laaj yonente bi alayhi salaatu wa salaam ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ayyu nnaasi ashaddu balaa'an qaala al-anbiyaa'u thumma al-amthalu fal-amthal mu continué moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam fa yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi allah allah allah allah fa yubtala ar-rajulu ala hasabi mu ne dinañu nattu nit ki nit ku nekk ala hasabi diinihi nattu yi lay dal selon sa diine rek waaw selon sa ngëm yàlla ak jàpp gi nga jàppe l'islam beeg diine ji na mu toll rek buur yàlla noon lay xool lu toll noonu mu teg la ko ci nattu waaw waaw waaw <laughs> wallahi mooy arhamur rahimin <laughs> mais yaa ngi doon imaginer mu ñuy teg luñ àttanul laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha buur yàlla du gàll benn bakkan lu dul lam àttan moo tax laa yukallifu googu taklif googu ñépp tolloo luñ ko déedéet waaw fa yubtala rajulu ala xasabi diine dees nañu nattu nit ki ala xasabi diine waaw diineem rek fi mu toll bu dee diineem dëgër na ngëm yàllaam dëgër na foor na ah nattoom day foor de moo tax mu ne fa in kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uhu wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala xasabi diine fama yabraxu albalaau bilcabdi xata yatrukahu yamshi ala al ardi ma alayhi xatia allah yonent bi salawatu allahi wasalaamuhu alayhi mu ne fa in kaana diinuhu sulba bu dee ngëm yàllam téegi mu tée diine ji dafa tar daf cee dëgër moom du ki nga xam ne moom tempête bu ñëw waxuma la tempête sax ku ëf ci verre bi veeru ndox mi sax ngelaw lu ci jaar mu wadd déedéet waaw te loolu sulbaa googu tekkiwul moo gën a pataa moo gën a rëy moo gën a ëpp gabar yi déedéet waaw ndax wolof njaay lim naan ngelaw liy daaneel gi gi gi gi gi daaneel wuy guy garabu guy du def lu dul yëngal cëggal le roseau le roseau bant bu sew boobu am na yenn garab bu bu sew bu ah le vent qui atterre hein le baobab le vent qui atterre le baobab ne fait trembler le roseau waaw kon mbir mi nekkul ci grand gabarit eh, eh, eh, waaye moo tax yeneen tubaab saab saab ne di gis nit ku ponkal ñu teg ko ci balance bi du peser dara du joxe dara waaw moom mbiri nekkul ci kan moo ëpp yaram kan moo gën a nes nes la yaram kan moo gën wane ne diw na ko bu bam see ba ba muy nes nes yi kan mooy wane ne am na gabar yi yëgati nay poids ba doyal ah ba pare bëgg a wat nit ñi ne nag nit insaanul kaamil mooy lii insaanul kaamil du loolu ah waaw ñu naan waa ji biir bi moom comme tablette kii nu mu tudd euh, chocolat déedéet waaw ñu naan cey sëriñ bi moom de muy dox comme mbër muy dox loolu moom taxul ñuy wax déedéet ah fa in kaana fi diinihi sulban ishtadda balaa'uhu bu dee ne ku dëgër la ci ngëm yàllaam mooy quwwatul imaan an yakuna ar-rajulu salban fi diinihi wa imaanihi billahi wa rasulihi waaw mu dëgër këcc ci ngëm yàllaam ci li nga xam ne ci la téye lislaam gi nga xam ne jamono dina ñëw jaamu ci yàlla ku ñëpp ci xale yi niroo waaw mu dëgër ci malgré les tempêtes les ouragans yow bu dee ouragan ngelaw lu ëpp lu nekk nga dugg ci nga nga bàyyi nga lâché sawaay yii gaa yi dégg naa temps yi ci nga xam ne gaa yu gaa yi terrorisme gi yée sawaay man ce que je vais fii laa doon dox naan damay jéem a doxali sunna ak dégg ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon yar si ki may kii loolu signe de terroriste la léegi gaa yi yée gaa yi buñ la gisee dañ lay cataloguer li may def moo xuuf ko bam set dóor ay noir fumé dóor sama kapteeg bi amaama ji kooku nga foog ne kooku kooku inna diinahu la raxiis kooku diineem woyof na lool ci moom moom mbir yi laalu ko sax dafa dégg rek gars yi ne waaw diw mi def mbir mii nii la mel il fréquentait mosquée sangam mu ne ya kon man dem mosquée ci boppam laay ba yii la ilaha illallah mosquée lépp léegi moom ma ne <laughs> temps fitna moom fu waay jullee baax na daal rek may jullee sama kër ba xatta yaqdi allahu amran wa huwa xayru rahimin <laughs> ba wóor yàlla dogal mbir mu bees ba lii di jàll kooku kooku kooku diineem woyof na kooku kooku xam nga nekkul sol bat moom kooku mooy moom moom moom moom moom dafa dégg rek ñuy wax mu jaar ci ne bàyyi na lim doon def te nee na kat yàllaa taxoon muy def dem jàkkaar yi yàllaa taxoon nee na danoon roy sunna léegi bàyyi na ko première rumeur première rumeur ci la tege diineem fële jàllax ko waaw xam nga ne kooku yaakaar nga ne dëgër na non kooku mooy ki mu wax wa in kaana fi diinihi riqqa a ala hasabi diinihi moom kooku noonu dafa foog ne loolooy tax natt yi nga ne boo naa def yii bu ko defee kenn du ma catalogué bu ko defee yeneen ma lay saa saam ne génn lu la ci de waaw wa in kaana fi diinihi riqa mooy woyof googu bu nekkee ci diineem mooy koo xam ne moom woyofam diine na kii diineem woyof na waaw waay waay waay waay nooy na waay am nag faiblesse am nag nooyaku woyof du tee duñ du tee yàlla nekkoon kooku dootuma ko nag déedéet ubtuliya ala hasabi ni nañ ko nattu selon diineem ak lu muy faible faible faible lu waaye suñu boroom ak yërmande gi ak yërëm ak cofeel gum sopp jaam yi moo tax da koy nattu selon moom même ngëmam gu tuuti goog selon loolu ubtuliya wa in kaana fi diinihi riqqa ubtuliya ala léegi nag yow boo melee noonu est-ce que koo mel noonu nga xam ne première rumeur première mesure ak seen dégg rien que politiciens yi di wax rek voté guñ benn loi moom ci la bàyyi lépp daanaka lu doon def luñ mën a gis ci l'islam lu ba mu ba ko bañ ñu xamati ne sax jullit la bés boo ko rombee ci mbedd France yi ba ne ko assalaamu alaykum keroog la lay mere mere goo xamante nii boo moyul day supprimer sa téléphone sa numéro téléphone te dootul bëgg nga jaar ci këram te mere na la wan na mere naa la pourquoi tu me salues comme ça devant les blancs jamono ji nga naan ma assalaamu alaykum maa ngi ma gis ma kosu dindi sama sama barbe ba ma xuuf bu yàgg sol samay noir fumé di dox fii ngay nit ñi ne fi nga asalaamaaleykum ñëpp ñëpp di tourner te ñaw yi wax sax mën nañ nekk sax ñoo xam ne xamuñu ko day dox rek ci mbedd mi la yegg waaye mais rien que pourquoi ndax nit ñi dañ koy xoolaat eh. kooku nag ku mel noonu. est-ce que kooku mos yell na mu taxaw naan mon bi moom xoolal ces extrémistes wala ces ñii bu ñu waxee affaire woo dara ja bëgg a taxaw ne ñun ñoom nga kooku di wootewu ne moom suuf yi la par exemple waaw ah diine ci xol la nekk waaw man bu ma ñibbee daal def samay dog waaw julli samay julli fay samay julli yor sama sama wird wala yor samay dog ba pare yow nii nga mel ba pare yow ngay oser mais ku mel noonu di oser di dugg di dal di taan ki nga xam ne moom malgré li gaa yi wax yépp sol na xam yi sam jaar bii di dem ci jàkk ji ah nan ko doon defee démb noonu la koy defee tey kenn manu ko tere ba fajar bu ko julli benn waxtu du ko raw mais yow naka nga mën a oser taxaw fi nga taxaw di wax lenn lu ñaaw wala di sikkal ki nga xam ne moom yaw yow yow laata rumeuru tempête bi rek nga dégg effacé wu moom mu taxaw tempête bi ñëw faalewul yooyu yëpp nga ñëw bëgg a taxaw ne kooku yaa ko gën mais ñun duñu seetal suñu bopp surtout ñun ñii wootewu naan di ci euh, ñun naan di wootewu ay suufi ay suufi lañ wan xaw ma lan moo leen dal parce que yenn yi il faut sax ngay xalaat nga xam ne affaire yi waru la demee nii ah affaire yi waru la demee nii lu yàlla digle man sama yoon newu ci waaw digalu yàlla yi sama yoon newu ci ñun ñoo fiy biis ñoo fiy joxe loxo ñoo fiy bañ a julli heure ñooy nekk ci xaw ma cant lañ koy woowee lu nekk di rey julli yi ki ñu naan ibaadu bi wala moo frère bi. moom xalaatul téeméeri xelam xalaatul julli jot benn kese benn julli jot du ko defe ci jàkke ji laa wax waxuma ay de dina ko julli ah non waxuma lool këy mu raw ko rek du ko defe ci jàkke ji kooku fukki xelam xelam mi dina ndaw xalaatu loolu léegi man ma jàpp ne man man quand ma bëgg a taxaw ne waajooju quand même maa ko gën mais ku ma ko waxoon sax sëriñ bu taxoon garantil ma lool ma ne ko ma war a xam ne boo sëriñ bi dafa juum quoi sûrement warul a xam man ni ma nekk dëgg-dëgg quoi mais parce que loolu c'est c'est une évidence waaye gars yi moo tax lekk fi di nax di nax sa bopp yenn yi yaay nax sa bopp kese mais yaa gën tayne tay ne yaa gën a tay ne fenn yow yaa gën a tay ne fenn ak nag tarixa boo man di woote xam nga ne àggoo fenn yow loolu il faut que ça soit clair buur yàlla nag inna allaha li mu wax dafa leer laa yudiu ajral muhsinin buur yàlla du sànk payug ñiy rafetal kee moom manul di rafetal moom mu jar moom pare na ngir ñàkk léppam ngir lislaam man pareew ma ngir ñàkk ndékki ngir lislaam nii mag kooku est nañu mais dañu waxante nañu xam ne lu l'islam woote bu ma fekkee may ndékki du tax ma arrêté ko ah garaawul après on va le après bon l'islam moom alors que bu doon match Ligue des la dinaa faire le tout ba débarrasser wu sama yépp waajal ko bu dee damaa am doom ma tërali leen pour bu kenn bouger la bu match bi jàll waaw mettre mes téléphones lépp hors ligne nekk ci loolu mu jaral ma lépp ma waajal ko jënd sama ngandum pizza teg wala sama kebab dóor teg avant ay trente mille quarante du ma dem sax commandé ko wala ma teel wàcc parce que c'est le Sénégal qui joue aujourd'hui c'est le début des mois du du de xaw ma foot mondial xaw ma lan ak lan. ma waajal lépp teel a wàcc teel a ñëw mu jaral ma ma jël sama précaution yooyu te buñ wootee ci jàkka ji walla l'islam woote dara jaraluma jóg mu fekk ma fa may liggéey ma yëkkati sama téléphone rek woote ci ngir l'islam jëm kanam jaraluma ko mais ma taxaw ne waa yi nga xam ne moom ma ne buñ ne ko woon hé boo jullee dootoo am liggéey mu ne wayew ma contrat ba ma signé woon ma xotti ko waaw kooku moom moom kooku diinim jaral ko loolu man man naka laay taxawee nag ah di oser nan waajooju maa ko gën fa yàlla ba bu ñuy distribuer les ma bëgg taxaw ne man maay ràngoo maqaama yi na topp fële ah ibaadu bi bii du tus wala iyadu billah nan laa mën a waxe loolu nan laa mën a waxe lool lool même même ku ma ko waxoon sax ci rêve sama rêve yi gën a neex sax damaa war a xam ne lii nii moom rêve kese la mën a doon moom waaw loolu moom lii moom moom moom mënul ni nii ndax buur yàlla laa yudi'u ajral muhsinin te yeneen tubaab ay saar saam quand même wax na lu leer mais ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal fa yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi fa in kaana diinuhu sulban ishtadda balaa'uhu wa in kaana fii diinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi diinihi famaa yabrahu al-balaa'u bil-'abdi hattaa yatrukahu yamshi ala al-ardi maa 'alayhi xatii'a kooku bu continuer noonu kooku ñu naan salafiste bi bu continuer noonu li yonent bi alayhi salaam may wax kenn mënu ci dara neex na leen nag naqari lan leen li mu wax mooy am mooy lan fa maa yabraxul balaa gis nga nattu bi du deñ bil abdi ci jaam bi di nekk ci moom bu mu génn daanaka leneen dal ko xattaa ba kera yatrukuhu bu koy bàyyi yamshi ala wajhi ard day dox ci kaw suuf maa alayhi xati'a amul benn bàkkaar bu ànd ak moom lépp la setal te nattu yëpp c'est pas visible ñu bari looloo leen nax nattu yëpp c'est pas visible du nattu yëpp épreuve yëpp yow yaay mën a xool nit ki xam ne kii mu ngi ci épreuve nit mën na nekk ci épreuve moom laa wax keroog naa am ñoo xam ne dañ leen di gis naan waaye xoolal saay moom de yaaram la nag moom moom nag yaaram la quoi moom nag dafa bëgg bu baax ñépp borom mbubb yu woyof yi waaw yaaram la moom nag euh, moom nag waaw yoo waa saa boo gis muy ree rek <laughs> waaw buñ gënee sawaay tey Moodu ah Moodu naka mo waaw am ah, ñu ngi sant yàlla de alhamdulilah ah tey Moodu ga mooy moom tout le temps gars yi dañuy ne Moodu dara dal alors que Moodu mais Moodu boo mayul cinq quartiers yi wër quartier bi yépp li muy yenu ci nattu ñoom bu buñ leen dajale woon yenuwuñ un bi te nag feeñul ci moom waaw du nattu yépp la ñuy gis man ngaa dëkk ak nit ki nattu yu tar ko dal te doo ci xam dara yaxsibuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affuf ku leen xamul da ngay foog ne moo kii de moom ay affaire baax na é saay non saa yi nag temps yi cap naa saa yi eh. ndekete yoo li naan mu ngi crever sa way kii moo tax eh, ak bari ñu ñàkk côté ñàkk rek ak bari ñu ñàkk ñu bari foog ne ñu am lañ waaw waaw ñu bari foog ne mais fii ñàkk amu fi bari yi dañuy fam ne non France moom bon gars yi Sénégalais yi ne France moom fii bon gars yi fii gaa yi ma xam yépp ñépp euh, subviennent à leurs besoins ah bay sax di dimbali seen mbokk yi Sénégal alors que boo mayul kooku dimbali Sénégal boo nga yow kooku ab li muy dunde la ba la wàññi daanaka wàññi ko ba un pour cent ko dese yeneen quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi moom lay fexe lu mu am ak lu mu ndaw ndaw mu yónni ko waajuram parce que moom mënula togg waajuram di nekk ci problème moom mu nekk fi di même di nekk ci loo xam ne di nekk di lekk lu xaw a neex tamu leer na ko waajuram am na problème ñeneen ñépp nag jàpp ne ci sawaay sawaay affaire am baax na waaw ba jàpp ne sax ñuy joxe zakat la ndekete bu ñu doon joxe zakat mooy kii war a njëkk jël Allahu akbar mooy ki war a njëkk jël moom lañu war a njëkk jox alors que gars yi dañu jàpp ne fii mu ne bokk na ci ñi nga xam ne buñ doon def ket walla ay cagnotte moo war a njëkk a joxe alors que ket yooyu yëpp moom lañ ko waroon defal la waaye du ko feeñal parce xam na ne lii sama diggante sama boroom la waaw moo ngi def lépp di liggéey ko def lu ne waaye daanaka affaire bi daal joxewul lu bari waaw te lu mu am daanaka mu jaar ci leneen mu muñ ko ba du feeñ kooku kay manula yem ki nga xam ne moom moom salaire bu baax la am bu confortable de dix mille euros par mois waaw de confortable sax gars yi ne temps yi les commandes sont en baisse <laughs> comme que commercial la bon on envisage de diminuer les salaires et dinañ ci wàññi ku nekk dinañ la wàññil cinq heures ci ci mois bi wala yu mel noonu sawaay tiit lay lox fu ne kooku fii diini riq waaw kooku diineen dafa am ak woyof ak feebar lu tee buur yàlla nattu ko teg ko nattu boobu quand même cinq pour cent yooyu tamit cinq heures yooyu dinañ ko wàññi muy nattu bu muy yenu quand même malgré ne mu moom pour moom fii mu ne kenn ginu koo metti le mar moom il souffre le martyre <laughs> am na ci gi koo xam ne moom jàpp na ne moom sax lay ñëw di ko tiis naan ko ci saay yow moom xam naa yow moom wuu heureusement ba buur yàlla ba buur yàlla musal la fa may liggéey ah. yow au moins yaa ngi ciy génn mais man c'est quand même on nous diminue là on envisage de diminuer nos horaires cinq heures de temps sama salaire bi wuu du ñemee wax nag waa ji salaire te boo moyul waa moom sept cent euros cinq cent euros par mois lay am moom muy am dix mille euros par mois mais boo moom jàpp na ne kii wa ko gën fiix cinq heures de temps bi ñu wàññi ci kiiwam rek jàpp na ne fii mu ne sawaay mooy yàqu na waaw que les dégâts que les que les dégâts way mu ñëw kon nag bu ñu nax suñu bopp ah, lii yonent bi aleyhi salaatu salaam am moo wax moo am waaw moo tax bariwaana lu ñuy nekk di ko bàkkoo loolu day wane ne ñun fii diini naa riqa <laughs> ah, wolof yi dañoo bëgg ay jayan jayanteeg yëkkati seen bopp ñun le sénégalais waaw ñun suñu réew mii nga xam ne jàmm kese fi xew neewuñu nañ toog di ñaan musiba xam jono jàmm lañuy ñaan kay waaw jàmm lañuy ñaan mais bëgg jàpp ne suñu jàmm googu day wane ne ñoo gën nit ñi <laughs> est wanewul na fii diini laa rekk sax <laughs> ah c'est une question man j'ai pas la réponse <laughs> voilà ndax buur yàllaay def lu ko neex mais damay man je pose la question <laughs> est-ce que loolu ñu jàppeeg jàmm te kan jàmm sax mu est-ce que jàmm nekk na ci dund dund goo xamante ne nii daanaka ci mooy yàlla ngay dëkk fil xuduwi wal asal loolu naka nga ko man a boole naan looloo jàmm loolu jàmm loolu kay mooy musiba gi gën mag waaw mooy musiba gu gii mag gu mën a dal ni waaw mooy doo gis bal ñu dóor ay guerre doo ko gis waaye yéen fi ngeen ne mooy yàlla ngeen di dëkke bu dégg bëccëg wala moo fi am te kenn du wax waaw munkar yi ne fi guddeeg bëccëg kenn du jóg ngir loolu deñ walla boo ciy wax walla sax mu naqari la dañuy dem ba ànd ci loolu moo yées guerre civile si parce que guerre civile yaram yi lay laal mais lee xol yi lay détruire waaw loolu xol lay détruire te nag xol mooy moteur te loolu la borom bi subhaanahu di xool ci nit ci waaw waaw akbar moo tax question la suñu jàmm gi ñuy woote woo ak yooyu ah ak tamit ba pare bëgg cee jàpp ne loolu day wane ni ñoo gën nit ñi est que loolu wanewul na fii di ima fii fii diinina riqa am ñu ci ma <laughs> ku ci mën a tontu tontu te tontu bi day niru lu évident day niru lu évident day niru évident waaw kon famaa yabraxul balaa kon nattu du deñ di dal ci nit ki xatta yatrukahu ba ni mu koy bàyyee yamshi ala al ardi ma alayhi xatia ba ni mu koy bàyyee mu nekk ci kaw suuf amatul benn bàkkaar boo xam ne da ko topp